léegi kon côté hadis yi muy tàmbale hadis six cent quatre-vingt-neuf hadis bii moom mosoon nañ ko gis mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ayatul munaafiqi thalath idaa haddasa kadhaba wa idaa wa'ada akhlafa wa idaa tumina xaana muttafaqun alayhi zaada fi riwaayatin li muslimin rahimahullah wa in saama wa salla wa za'ama annahu muslim kon al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullah noonu yonent wala saa saa mu jeex moom tamit rek mu ne waan abi hurayrata loolu moom sa graw moom loolu moom ñàng na moom mu ne waan abi hurayrata mu ne mu ngi jële seydina abu hurayra baayu muus mu ndaw mi ñeena ah anna rasulallah kër ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw xaala nee na aayatul ab naafiq <laughs> salaat ñett la waaw ñett yii daal ñooy les caractères les caractéristiques d'un hypocrite pur et dur <laughs> mu ngi li ñu jëkk ilaa haddatha kalam waaw ilaa haddasa bu nettalee kadaba day expliquer waaw ay xam nga luy expliquer <laughs> mooy fu mu waxee dara rek vérifier ko moo tee nga xam ne waa ji day nar waxu dëgg day kadibu <laughs> waaw ilaa haddasa bu nettalee dara xabaar bu mu joxe lépp lu mu génne daanaka ci ci gémmiñ gi kadaba ay nar moo ci nga expliqué wa ida waada axlaf te fu digee dig la dara promettre la dara axlafa dina la trahir waaw wu dégg lim waxoon lim la digoon ñaar ñetteel wa ida tumina xan te boo ko wóoloo tay boo placer confiance en lui il va te trahir la wax xaana dina la trahir mu ne muttafaqun alayhi hadis bi imaamul Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo léegi mu ne zaada mu ne zaada fi riwaayati Muslim mu ne yeneen saa salaam wala Seydina Abu Hurayra boo ci wax baax na mooy ne dafa dolli ci riwaay boo xam ne imaamu Muslim moo ko solo rahimahullah foofu mu ne. yenent way sa saam ne wa in saama même bu dee ne waa ji nga xam ne nii la mel moom même bu dee ne dafa woor wa salla di julli wa za'amatanaa yaa yaay annahu muslim que ne way ngëm yàlla la que ne jullit la même bu dee nee naa yaay jullit la di jullee ko woor mais mel nii kooku ma ne naafiq la <laughs> caa fa nga iwaaji ko bu ko mut ba pare <laughs> mais sauf que hadith bii nii gisoon nañ ko hadith numéro cent quatre-vingt-dix-neuf gisoon ko muy chapitre vingt-cinq baabul amri bi adaa il amaana foofu lañ ko gise woon te waxoon nañ la dina ñëwaat hadith six cent quatre-vingt-neuf moom lañ nekk nii waaw hmm? moo tax nag waxoon nañ ci lañ ciy wax te hadith bi mu ci teg ba ñuy gis hadith boobu cent quatre-vingt-dix-neuf firi woon naa sara woon nañ ko même bu dee ne nekku fa woon indi am indi ko woon mais waxoon nañ la ne la riwaayé loolu mooy riwaayé Seydina Abu Hurayra xadiisam Seydina Abdallah ibn Amr moom yeneen tubaab saa saa foofu da cee yokk beneen affaire wa iza xaasama fajara fàttale ku ko boo ko fàttee xaw na yàgg ah waaw mais c'était daaw euh, ci avril bi ñu ngi mai waaw y'a un an un an un mois la def lañ ko gisoon daaw. cent hadith cent quatre-vingt-dix-neuf chapitre vingt-cinq gis nga fay ñu ngi avancé <laughs> chapitre vingt-cinq la chapitre quatre boobu ñu ngi six cent quatre-vingt-neuf oh, mu <laughs> léegi nga gis ñu naan ay mille ki nagam ah loolu de war naa neex ah, yow kay xaaral rek <laughs> ñu daay bay boo jàppee ta léegi nga gis boo di tunnel léegi hadith bi ci tegu kon non kon lii lëkkaale ma bunt bi mooy boo seetloo comme nañ ko waxe woon foofee gis nga naafiq bii nii naafiq bi mooy ci yor ki yor jikko yi te yonentuwaay saa saa mooy màndargaay naafiq boo seetloo ñetti wax yépp ak bi muy yokk ci hadith Sayyidina Ibn Amr bi ñuy gis léegi lenn lañ bokk mooy lépp bu waxee wala mu def wala mu kii mooy day wuuteeg li muy lay wanal li mu lay wan day wuuteeg li nga xam ne mooy lii réellement li muy def après wala li mu gëm te loolu mooy ak naafiq parce que naafiq waxoon nañ la ko naafiq rek ñaari façon naafiq la de daaw am naafiq i'tiqaad yi koo xam ne moom côté xol la côté pas-pas yooyu kooku moom mooy naafiq pur bi nga xam ne Abdallah ibn Ubay noonu la melo waaw mooy kooku moom day nekk yéeféer ñoo tax la borom bi naan ñooñu gëmuñu waaw ñooñu ndax yàlla ci suuratu tawba moo dàq ci ñoom ak ngëm yàlla mais mu am yoo xam ne jëf la mooy nit ki jëf na jëf joo xam ne ah du jëfu jullit nag jëfu naafiq la mais taxu koo nekk naafiq moo tax al imaamul Buxaari baabun kufrun duuna kufr bunta gi kéefër goo xam ne wute nag kéefër gu mag moo tax léeg-léeg ñu naan ki wax lii wala wax jooju waxu kéefër la waxu kéefër la bokkul ak waaja ko wax loolu def na ko yéefër attention ad-diqqa li imaamu Shaafi'i waxoon fuqaha yi ñoom ñi ma ñi ma côtoyé yépp ñooy ñi gën a fin ci seeni li ñuy expression ak li ñuy wax non seen kàddu waaye dañu koy mesurer ba <laughs> voilà mu ngi noonu kon loolu la am solo léegi nag bon kon lëkkaaleem leer na mooy di matal kóllëre dafa war la nga digge di ko def fekk mu ngi nekk lu dagan dafa war boo tàmmee nag di wuteeg la ngay dige ak la ngay wax di joxe engagement doo ko matal ak say say say say say say say say promesse boo moytuwul en tout cas même boo nekkul naafiq bu mag am na lenn jikkoy naafiq lu ne ci yow te nag gaawal dindi ko ñaan sa borom mu dindi nga fexe dindi ci balaa muy sax nekk jikko ci yow ndax bu ne wëkkee jikko ah là c'est grave l'heure est grave léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu di ñaareelu xadis bi avant dernier xadis ci buntu bi mooy xadisu six cent quatre-vingt-dix juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk wa an Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala arba'un man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan wa man kaanat fiihi xaslatun minhunna kaanat fiihi xaslatun mina an-nifaaqi hattaa yad'ahaa idaa tumina xaana wa idaa haddasa kadaba wa idaa caahada gadara wa idaa xaasama fajara muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafid an-Nawawi moo dil ñu ñaareelu xadiis nga xam ne moom bi ñu jógee day complété bi ñu jógee mu ne waan Abdullah ibn Amr mu koy jële ci Abdullah ibn Amr ibn al-As hadis bi ñu jóge sànq ko solo Seyna Abu Hurayra Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu kii nii la doon wax ne bu amee kenn ci saxaaba yi ku mu ëpp lu mu solo ci yonent saa xaram kii lay doon te gone la woon ah Abdullah ibn Amr waxoon nañ la bàyyam douze ans la ko mag <laughs> baayam Amr ibn al-As douze ans la ko mage daanaka ay maas la ñoon moom parce que da doon bind moom non seulement li saa sam doon wax da doon mokkal di jàpp mais da doon bind moo na seen Abu Hurayra ne bu amee kenn ku ma ëppale lu ma lu ma jële ci yoneen saa salaam Abdallah ibn Amr lay doon parce que moom kaana yaktubu wala aktub moom da doon bind sama du bind waaw dina Abu Hurayra léppam da ko doon mokkal tamelul woon noonu de non dina Abu Hurayra déglu manul woon a mokkal <laughs> eh, eh, eh, man de daanaka dara dara dara yi ngay wax fii lay jaar génn <laughs> dara moom ko takk takk daal moom. sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko ne ko yëkkatil sekk yi ak ba muy wax laajkat mooy yëkkati malaanam mu def nii yooyu saa sam di def nii di def nii di def nii di def nii ne ko nag xëcc ko sa kaw nee na boobu amatul kenn luy wax dara laax matul moom lu dul mokkal naa ko waaw gaa yi woote wu kiis man de ci loolu laa xam kiis <laughs> loolu daal kooku moom xamal naa bu kiis ngoo <laughs> xam ne moom yeneen saa salaam ak mu dee looluy kiis gi <laughs> waaw à part moom ah aw bu ñàkk am na yoon boo ko defee mu mu dimbali la ah sa nuqri uka falaa tansa illa ma allah waaw jaare ci barkab alquran di ñaan borom bi mu defal la lool de dina su na la jàngal te doo fàtte lu dul lu soob borom bi waaye daal mu ngi noonu waaw kon abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wan abdallah ibn amr mu ne ngi jële ci abdallah yàgg nañu gis xadiis moom ñu ko fi gis keroog moom la abdurrahman ibn abd rabbil kaaba <laughs> fi ma ñëwee moom laa gis moom laa fekk maa ngi ñëw fekk ko mu wéeru ci kaaba gi ci te ci keppaaru kaaba gi nit ñi toog wër ko ma ñëw toog ma ñëw toog ma ñëw toog léegi euh, ba ne xadiis bi jeex a gis nañ ko mu ne kon waan Abdullah ibn Amr ibn al mu ngi mu ne mu ngi jële ci Abdallah ibn Amr mu al-As muy Abdallah di doomi Amr amru boobu di doomi al-Aas al-Aas mu ñàng mi kaaya <laughs> al-Aas mu ne waaye as-Sahmi bokkoon na ci kilifaay Quraysh yu garaaw yi am na ñoom ci kéefër lañ faat waaye doomam ji di Hisham ibn al-Aas ak Amr ibn al-Aas ñoom ñëpp mujj nañu tuub radiyallahu anhuma Abdallah mi mooy sëtam la moom al-Aas ibn Waa'il moomale di doomi Amr ibn al-Aas di doomi Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya kena yonent bay saa saam qaala nee na arba'un ñeent man képp koo xam ne kunna fiihi nekk nañ fii moom kaana waajoojee nekk na munaafiqan am naafiq xaalisan bu set wecc <laughs> bu tirim waaye mooy mu dilim ngand waa xaalisam mooy bu dara raxut voilà naa séq bu dara raxut waaw ñeent yi moom bés bu regroupé woo ci benn nit waaw nekk ci moom dëggu ci moom nekk ci ca moom waajoojee kooku moom naa séq bu set bu bu dara raxut waa ñeent yooyu ñooñan mu ne xaaral waman kaanat fii xasla képp koo xam ne benn jikko ci yii benn melo ci yii mu ngi nekk ci yow min na ci ñeent yi may lim man yonent may saa saam kaanat waajoojee nekk na fii ci moom xaslatun minan nifaaq non kooku moom am na ab jikko boo xam ne minan nifaaq ci naafiq boo xam ne moom moom moom leer na moom waaw hatta yadaaha ba kera muy fexe jikko joojee wala loolee ne benn ci moom benn boobee ba nim koy tege nele sànni ko mu set jóge ci moom ay way may <laughs> mu nit commencé nag dilim ida tumina xaan ida tumina xaan bés ko wóolu mu trahir gaay boo ko bu ngeen koy wóolu wóolu leen ko dénk ko seenum réew ngeen si mooy da trahir ci premier mois yi la leen trahir moom ci premier mois yi ci premier mois yi la leen di trahir voilà waaw ila tumina xaan waaw dénk leen ko seenu kees <laughs> parce que c'est un beau parleur waaw wax ju rafet moo ko fi dàq c'est un parolier c'est une parolière moo fi dàq kii ngeen ne bon madame on va lui confier notre euh, euh, caisse hein apparemment c'est une bonne gestionnaire hein <laughs> tey ngeen dee <laughs> wóor na laa wax ba ci alal gi dajee le vie wu madame commencé changer am ah, tay ginna leer <laughs> oto yi yi da waaw ne ko mais léegi boo ko laajee mbiru kees gi mu mer moom daal man ngeen waxtaan ci lu nekk mais booy tudd kees gi rek mu mer travailleur ma leen mu yàgg nga naan <laughs> wóolu leen ko waaw ilaa <laughs> ah. tumina waa ji bés bu ngeen ko amee ci moom kóolu te xaana mu trahir leen bu ngeen placé ci moom votre confiance elle wala il il vous trahira ci nu mu gën a simple da leen di trahir de waaw bu dee jàngalekat la bés bu ngeen ko fi wóoloo ba bàyyi ko gone yi ko fay seen xaalis résultat bu baax duñu ko am man nañ fi toog ay at lecture bu baax sax duñu ko man ka ana da leen di trahir ah. bu dee professeur d'université c'est pareil moom daal diplôme bi fexe na ba am ko il est docteur waa il est ñu ñu ñu ngeen jël ko ici à l'université de Thiès wala à l'université de Bambey wala à l'université de la Casamance wala de Dakar wala Gaston Berger de saint waaye ab trahir man la ñu confier ko la formation de nangam wala filière nangam moom mooy sax monsieur le doyen mais def fi tous xaan trahir na waaw trahir na de mu ngi noonu waaw moom daal mooy lenn la boo ko wóoloo mu mu trahir la way laa xaddasa te waaji ba léegi mooy même personne bi fu mu nettalee kadara dal dinay nar daal dinay daanaka wute nag dëgg wute nag la réalité wa ida nga xamante ne mooy kóllëréen di lay wor waaw ah vous don vous me donnez votre parole mais je vous donne mille paroles arabes sooy da am dugg ci li ma la wax non wala ñu bàyyi ko waaye ah non non non dama bëgg lu leer rek mu ne way ma ne jox naa la sama parole ma ne jour boobu ma man nga gis sooy man sa way non toi aussi laaj na ñu ma xam <laughs> ñu ne ok c'est conclu keroog <laughs> nga ko mujjee gis. waaw ba mu encaissé xaalis bi en tant que monsieur le tailleur le rire wala monsieur le maçon ba mu encaissé xaalis bi la commencé yow sa chantier bi amatul ëndeetu fi ken daal dina lay wor ngay woote comme li ma la waxoon ca waa ji première yi mu sonné après ngay tombé répondeur wala directement répondeur léeg-léeg ki ci gën a ñàng ce numéro n'est plus nga xam ne saa yi wor na la waaye way daa xaddasa kadab bu lay nettali di kàcc la <laughs> waaja xon <laughs> gis waaji daal am na lu mu ko war a liggéeyal xaw ma lu mu ko kii <laughs> ñu nekk ci ci circulation bi ndagaaru waajee ngi ci benn sens bi ci benn oto xaw ma otoom la yor xaw ma ci beneen sens bi xaw ma njaga yaay xaw ma ab ab kii waaja ab ab tata xaw ma lan yàllay def mu gis waaji ci biir fële mu ngi romb beneen côté bi sawaay jël ot téléphone am woowu allo waaw salaamaaleykum waaw sawaay waaw foo nekk nii sawaay ne ko xaw maa ngi maa ngi maa ngi ndar xaw ma maa ngi maa ngi lan Louga mu ne ko koy bay li wax jaman la yaa ngi nii romb ma ñu xaw ma VDN bi lan gaare naa laa wax wàccal oto bi nga traversé <laughs> ma ne saa yi ko may sax ba mu laajee ne ko foo nekk mais bu ñëw naan ko eh saa yi yow gis naa te ko non non man mais comme que na mu ngi ndar wala mu ngi xaw fan saa yi ko way maa ngi nii gis la nga romb nga daan ci biir kii bi <laughs> wàccal nga traversé xoolal <laughs> xam nga loolu gaaw na idaa haddasa buy nettali kadaba day nar wa idaa ahada bu la joxee parolam jox la kóllëreem xarar dina la wor wa idaa xaasama bii la ci yokk wa idaa xaasama nag gis nga nag bés bu xulóoweeg yow rek fajara dina la kàccoore mooy dina jéng dëgg waaw waaw bu bu bu bu meroon yow dina la tuumaal lu ne waaw <laughs> waaw <laughs> mu ne na alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn daal nañ koy solo bala ñu def dara hadis bi war nañu waatana waaw war nañu waat ñaari yoon hadis mille cinq cent quarante trois ak mille cinq cent quarante quatre waaw non mille cinq cent quatre vingt quatre léegi nag laaj bu njëkk mooy léegi ndax hadis bi gis ñu ko woon contrairement bu njëkk bi mais sauf que dañ koo sara woon ci fee moo tax duñ ci yàgg noonu. léegi laaj bi mooy est-ce que shaykhaani kese ñoo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal jiitu woon na leen te naka noonu al imaamu Abu Daawud seen mbokku taalibe solo na ko ak al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahmaan rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala eh, moom daal dina koy indi ci ay bërëb yu bari. fi mu ko njëkkandi ci ci sahih bi mooy kitaabul iman baabu alaamatil munaafiq waaw buntu téereem ngëm yàlla buntu mooy hadis numéro 34 buntu euh, mandargaay naafiq mu ne haddasanaa Qabisatu ibnu Uqba mu nekk ñetteel mooy Qabisa ibnu Uqba ibnu Muhammad ibnu Sufyaan ibnu Uqba ibnu Rabi'a euh, Abu Aamir al-Aamiri as-Suwaa'i al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Sufyaan mu nekk ñu nekk li mooy Sufyaan comme que Kuufa la nekk mooy ban Sufyaan mooy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili Abu Muhammad al-Kuufi at-Tabristaani al-asl rahimahullahu ta'aala Tabristaan foofu la cosaano eh, moom al-A'mash an Abdillah ibn Murra moo ko jëlee ci Abdullah ibn Murra al-Hamdaani al-Xaarifi al kuufi rahimahullahu taala an Masruq moo ko jëlee ci Masruq ibn Abu Aisha moom lañ gis mooy taalibi Sayyidatu Aisha bi voilà <laughs> Abu Aisha juge la woon al-Kuufi al taalibi ñoom al-imaam Ibn Mas'ud eh, eh, eh, waaye ku taqoo wala ak Sayyidatu Aisha radiyallahu taala anil jamii' kon Abdillah ibn Amr moo ko jëlee te moom nii boo seetloo Masruq moo waxoon hadis ba Ibn Amr doon wax naan lam yakun rasulullah fahishan wala mutafahisha moom la woon mooy bi nga xam ne dane keroog lamma qadima Muawiya al Kufa sayyidina Muawiya ñëwee Kufa mooy la quarante et un amul jamaa neen dañoo dem seeti Abdallah ibn Amr miñ ñëwee fekk mu ñu après mu ñuy nettali ci mbir yonent bay sa sam mu ne nekkuloon fahishan ku vulgaire voilà <laughs> wala mutafahisha kuy def ay effort ngir nekk être quelqu'un de vulgaire ci say kàddoog yooyu waaw <laughs> te moo ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet jikko ci yéen kon Masruq mii moo ko jëloon ci même Abdallah ibn Amr bi radiyallahu ta'ala anil jami' anna nabiyya ne mu ne Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma eh, gisoon nañu Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm Abu Muhammad ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Nasir al-Qurashi as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag dañoo wute lu bari ci kañ la gaañu am na ñu ne l'an 63 am ñu ne non non non non l'an 65 ñii ne l'an 67 ñii ne la 68 ñii ne la 69 ñii ne la 73 ñii ne la 77 allahu taala alam ay yazalika kan <laughs> waaw min al abadila waaw abadila yi ñeenti abdallah yi nga xam ne ku ci nekk sa baay saxaaba la woon ci ñooñ la bokk ah ay yow est-ce que xam nga leen <laughs> ah loolu jax la sa way <laughs> ñeenti abdallah yoo xamante ne nii ku ci nekk sa baay saxaaba la woon nekkoon seen euh, euh, janti njollooru jamono aywa abdallah abul abbas yi abdallah abdallah ibn umar ibn al-khattab abdallah ibn amr ibn al-as radiyallahu anil jami Abdullah ibn Mas'ud nag bokk ci seen moroom yi la woon <laughs> voilà moom bokkul jàmbaar di lay de déet moo leen gënoon a màgg ñoom ñii ñëpp ibn Mas'ud ibn Abd Abd radiyallahu anhuma bokkul ci ñooñu waaw moom moo leen kaw mu ne kon Abdullah ibn Amr ibn al arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan wa man kaanat fiihi xaslatun minhunna kaanat fiihi xaslatun mina nifaaqi hattaa yada'ahaa idaa tumina xaan wa idaa haddasa kadab wa idaa aahada gadar wa idaa xaasama fajar waaw nii la ko al imaamu uh, uh, uh, al Buxaari rahimahullah daal di solo kaan daal imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullah moom ci kitaabul iimaan baabu bayaani xisaalil munaafiq waxoon nañ la ba ñuy gis hadiis Sayyidinaa Abu Hurayra bi njëkkandi Euh, muy 689 bi mu indi avant bii nii waxoon nañ la foofu que ne dañuy gis boobu waxoon nañ la imaam la njëkk a door cee teg xadiis Seydina Abu Hurayra kon foofu baabu bayaani xisaalil Abu Bakr ibn mu ne su ñu nettali mooy suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Kufi al-Wasiti al-asl al-Absi mawlahum rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abdullah ibn Numayr mu ne ki ñu nettali mooy Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah ibn Abi Hayya ibn Sarh ibn Salama ibn Sa'd ibn al-Hakam ibn Salman ibn Malik al-Hamadani al-Kharifi al-Kufi Abu Hisham rahimahullah mu ne ha xaaral ma di la beneen tàll man imam Muslim mu ne wa haddathana ibn Numayr voilà Eh, nga ne ah waaye ibn Numayr kii waxul sànq Abdallah ibn Numayr ma ne xaaral tuuti kee mooy baayu kii parce imaamu Muslim <laughs> sëriñu imam Muslim moo jële ci Abdallah ibn Numayr waaw léegi bu la ko Muslim ne ah am naa ci beneen càll la boo xam ne ibn Numayr moo ma ko nettali te baayam jële ah mu fi Abdallah ibn Numayr da nga xam ne kon c'est la pas la même personne kooku doomu kii la Muhammad bi tuddoon Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr voilà Abdallah bi ko eh, eh, Abu Bakr eh, ibn Abi Shayba jëlee dafa am doom ju tudd Muhammad doomam jooju nag sëriñu imaamu Muslim la waaw tey mooy imaam Muslim da doomu ki sëriñam bu njëkk bi di Sufyaan Abu Bakr ibn Abi Shayba jëlee doomu kooku sëriñam la tamit voilà moo tax mu ne am naa ci beneen càll la muy wax dana mu ne nettali nañu ibnu Numayr di Muhammad ibnu Abdillah ibnu Numayr al-Hamadani al-Kharifi kii Abu Abdirrahman waaw siiwe woon ci ibnu ibnu Numayr ne waaw moom loolu la siiwe woon léegi moom nag mu ne qaala mu ne haddathana abi nettali sama baay gis na mooy Abdallah ibn Numayr qaala mu ne haddathana al-A'mash mu ne al-A'mash gis nañ ko sànq ci riwaa imaamul Buxaari ha mu ne am naa ci beneen ñetteel càllale cam imaamu Muslim mu ne rahimahullah wa haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne sama beneen sëriñ nag di Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad moom itam daal dama koy nettali Allah man dong nag boobu haddathana qaala mu ne haddathana Waki' mu ne ki ñu nettali mooy Waki' min doon wax keroog <laughs> li imaamu Shafi'i ñëwoon di jàmbat bon ak mokkalam daal de naa demati yoon noonu ah waaw Serigne bii Waki' ibn al-Jarrah ibn Mari Mari ah ar al-Kufiyu al-Asbahaniyu an-Naysaburiyu al-A'war Abu Sufyan rahimahullahu ta'ala ah moom Waki' mu ne qala haddathana ibn ibn man ath ibn Sa'id mi nga xam ne moom lañ gis sànq ci riwaaya imam al-Bukhari an al-A'mash gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Murra gis nañ ko sànq an Masruq gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa man kana fihi khalla fii dane wa man kana fihi khalla c'est la même chose khalla mooy xas la mooy sifa mooy jikko mooy melo benn la xas la mooy xalla minhu na kana fihi khalla waaw mooy xasla tamit c'est la même chose min an-nifaaq hatta yada'aha idha haddatha kadhab wa idha 'ahada ghadar wa idha wa'ada akhlaf wa idha khasama fajar <laughs> waaw mu ne anna fi a mu ne ghayra anna fi hadith Sufyan sa hadith Sufyan moom dana wa in kanat fii xasla minhunna kanat fii xaslatan min an-nifaq bu dee benn melo benn jikko ci mu ngi ci moom na leer ne am na benn jikko yi naafiq bu ne ci moom wal iyaadu billah kon affaire baa ngi noonu Allah kon hadith bi ginnaaw biñ gisee lii boo yaataloon nañ ci ci buntu bale biñ ko gisee cent quatre-vingt-dix-neuf bi moo tax duñ ci taxawaat noonu mooy daal lëkkaaleem ñaareelu njàngat ak buntu bi mooy kon ah, di matal sa kóllëre ak di di wëyal sa dige yi loolu dafa nekk lu ràññeeku quoi ci jullit balaa muy am lenn ci naafiq lu ko traversé même waxoon nañ la bul jàpp nit daal di def benn ci benn jour nga ne ko naafiq la wala loo xam ne du jikko ci moom déedéet lii day nekk intiqaad yi loo xam ne da koo gëm parce que jàppe ko noonu kooku moom naafiq la comme ñoom ibnu Ubay ñooñu waxoon nañ la boroom xam-xam yi nga xam dañ doon wax ne ñoom Zayn al-Hasan al-Basri rahmatullah alayhi que ne loolu temps bu njëkk ba la woon waaw naafiq pur biir yi moom yooyee ñoom jamono jooj la amoon waaye waxoon nañ la li gënoon a dëgër mooy li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax waaw mooy ne lii amal moom daanaka moom la yonent bay saa saam bi wax fii mais nifaaqul amal boobu boo ci langee mooy nifa naafiqub jëf waaw naafiqub jëf boo ci toppee nag ci yii di ko doyadal di ko doyadal ba mu nekk ci yow jikko yaa salaam man na la dalay dalay dalay dalay dalay dalay dalay propulser léegi booy nekk naafiq bi nga xam ne intiqaad yi doo ko tey waaw wal iyaazu billaah moo tax mu nekk loo xam ne lu garaaw garaaw la lu jara bàyyi xel la waaw waaw mooy jullit du du du tuutal du woyofal du nekk koo xam ne day ñàkk a jox solo li nga xamante ne mooy ay parolam ay waxam ay na ay déedéet loolu da cee war a bàyyi xel mu nekk loo xamante ne nii day am solo lool waaw waaw waaw nekkul ne walla yow Abdallah ibn Ubay mbokkam kese ñooy naafiq intiqaad yi boo fi kiiwee boo moytuwul zanadiqa yi lu tax ñu xew ñi nga xam ne dañuy wane ne ci bitin yi ay jullit lañ te lépp lu yàqu ci diine ji ñoo ko fi yàqu ñooñu ay zanadiqa yu mag lañ ay sindiquna waaw ay naafiq yu bon waaw loolu ci wàllu pas-pas wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonee quoi waaw waaw <laughs> ah loolu lu amaam solo la kon walla iyaadu billah nañ ñaan borom bi mu daal di ñuy satal ci affaire bi waaw mooy yi nga xamante ne nii moom ëpp na doom nit ki mu nekk loo xamante ne nii da koy jikkoloo waaw waaw kon yal nañu borom bi muccal ci façon yu mel nii parce que du jarul ñu ciy taxawaat parce que loolu defoon nañ ko ci boobu boo fa delloo di nga ko gën a gis insha allahu taala kon nag ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw ñu gis xadis bu mujj bi de xadis 691 de xadis sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram <laughs> Jaabir radiyallahu taala anhuma waawow ah, waawow ah, waa Banu Haram radiyallahu anhum